alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatul fathi wala fathu makka zaadaha ñu ngi woon ci li jëmoon ci wàllu pen yi te jeexaloon nañ ko ci jotaay bi weesu walilaahi alhamdu wal minna kon gisoon nañu xaddu ar-ridda muy daan bi nga xam ne moom la suñu boroom teg pour ki nga xam ne dafa tubbi génnaat ci lislaam gisoon nañu xaddul xiraaba muy pen bi nga xam ne moom la suñu boroom ne nañu ko teg daan bi nga xam ne moom la nañ ko teg gang yi nga xam ne ñooy wër ci réew yi di yàq di semer la peur ak terreur tey faat bakkanu nit ñi wala di jël seen alal yi gisoon nañu xaddu sariqa muy pen bi nga xam ne daan bi nga xam ne moom la suñu boroom teg ci ki nga xam ne mooy ku sàcc mu am beneen mooy xaddu zina muy pen bi nga xamante ne nii ah, moo jëm ci wàllu njaaloo gisoon nañu tamit ginnaaw loolu muy xaddul qadfi ah ginnaaw xaddul qadfi gisoon nañu bi ci mujjoon di xaddu shaaribil xamr shadd xaddu shaaribil xamri muy penu naankatu sàngara bi kooku tamit gisoon nañ ko jotaay bii weesu Ah. ci kaw noonu ci lañu jeexale woon li nga xam ne moo jëmoon ci pen yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dëppoo këne lii pen am na ci amoon na yeneen onze yoo xam ne dañ cee wute yenn yi dudd nañ leen yeneen yi daal duñ leen tuddaale ci biir waaye comme ni ñu ko waxe woon te ñu annoncé woon ko ne dafa am yoo xamante ne dañoo niroo dafa am yoo xamante ne ni dañu niroo te en général nit ñi di leen jaawale muy al farq na alxaddi wala alxudud walqisaas wa kadhalika muy penu li nga xam ne mooy li jëm ci daan yi alxudud mu am lu nuroog moom luñ naan alqisaas waxoon nañ la ci français moom lañ gën a xam ci la loi du talion œil pour œil dent pour nga toj bëtu jàmbur ñu toj sa bët nga rey nit ñu daldi lay rey nga fëq nopp jàmbur ñu fëq sa nopp loolu wute nag daan yi alxuduud loolu lañ naan alqisaas at ta'zir nag senee nii qisaas du qisaas te du xadd léegi nag ñaar yi mujj yii ñu tudd moo ñu dese ginnaaw biñ paree ci pen yi ah yaataluñu ko de waaye yaakaar naa ne liñ ci jot a gis dina tax ñu xam bu ñu waxatee lan mooy pen ñu xam lan la ak pen lu nekk ak tamit condition yi nga xam ne ñooy réunir ci bu nekk ngir ñu mën a wax ne kii àtteb loolu da ko war a dal kon tey insha allahu taala ñu war a gis deuxième bi mooy alqisaas alqisaas ah mooy lan mooy an yuqi'a ala aljaani mithlu ma jana hada huwa alqisaas alqisaas mooy ki nga xam ne moo def crime bi wala moo moo tooñ moo def mbir mi te loolu du tooñ ges ndax mais tooñ bu réy la ndax moo ko tey ndax moo ko tey li mu def ñu def ko noonu li mu ji lañ koy fay kem ke teg si piis waaw amul dara lees ciy yokk walla lees ciy wàññi comme ni ñu ko waxee léegi toj nga bëtu jàmbur ñu toj sa bët waaw an yuqi'a an yuqi'a ala al-jani mithlu ma jana alay ma mithlu ma jana lu toll lim def lañ koy teg waaw en général dañ koy wax bu dee ci wàllu bakkan la mooy bakkan ku tuur bakkanu nit boobu dañ naan dañ koy woowe tamit alxawad boo déggee ñu naan alxawadu mook alxisaas ñoo yem ci wàllu bakkan mooy ku rey nit te tey ko ñu rey eh, gisoon nañu avant ñuy gis lettre yi yi alayhi salaatu wassalaam doon yónnee gisoon nañu sariya bu seydina alxibbu ibnu lxibbi seydina usaama ibnu zeydin radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne cala dem bay rey ca xare ba waaji ji sonaloon julli ñu dem ba jekk ko waa ji ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yéeféer bi mu bàyyi ba njekk ko mu ne maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu kudul borom bi subhaanahu wa taala te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ndawam la bi mu naan ashhadu laa ilaha illa ci la ko rayee ne ko yow dangay ngay camouflé ba mu ñëwee ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent salaam mer ne ko aqataltahu ba'da an qaala laa ilaha illa fa kayfa bika yawmal qiyaama bi laa ilaaha illa allah allahu akbar allah allah maa a'zamahu min qawl yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Usaama aqataltahu daa dangaa faat waa ji ginnaaw bi mu ne laa ilaaha illa allah mu naan sa yonent ko di ko wax nee na ba daanaka ma rëccu sax lan laa doon tuddoo lan laa ni jour boobu non ne ko kayfa bika bi laa ilaha ana nan ngay def ak laa ilaha illa allah ida jaa goog mu mujjee wax nga rey ko yawm alqiyaama ana looy layeek moom ku ne laa ilaha nga fan wala tuaadi man taraaw man tara faahu yaquulu laa ilaha illa allah noonook mukk koo xam ne gis nga gémmiñam muy prononcer di wax laa ilaha illa allah waliyaadu billah xoolal léegi daanaka jullit ñu ñooy rayante fu ne fii suuriya fii suuriya Syrie huit de guerre mois de mars bii lay am huit ans foog naa mu ma juumul 2010 la commencé woon sept non mars 2010 hein ñu ngi le 22 février 2018 province Ghouta orientale temps yi bombardement yi takkarnaase na ña entre ñan ak ñan la man yaquluuna laa ilaha illa allah kullun kila alfariqayn yaqulu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah wa kullun yaz'amu annahu ala haqq ku nekk ci ñaari kuréel yi ay jullit lañ ku nekk jàpp ne moo ne ci dëgg ñuy rayante comme ça kon alqisaas mooy jamono jooj bi ñuy gis kiwu sayyidatu sayyidna Usaama bi radiyallahu gisoon nañu façon rey yi façon faat yi existé waxoon nañ la qatlul amdi ak shibhul amdi ak xata ñaar yu ñaar yi nekk ci extrémité bi mooy bu njëkk bee bu mujj bi ñépp ci d'accord bi ci digg bi la boroom xam-xam yépp d'accordul ndax am na ci ñoom comme ci Maliki yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne reconnaître uñ que ne shibhul amdi am na mooy lu niroog tey ndax ra mooy faatu boo xam ne yaa tey nit kee tay faat nit ki am boo xam ne shibhul amdi dafa ak bu niroog noonu boo xam ne dangay ngay foog ne waajee ko tey mais mais tayu ko. mu am xata loo xamante ne nii nag ak njuumte la ah rey nag nit bu faatee nit ci tay ko ñu def ko moom lu mel lim def ci wàllu faat dañ naan alxawat dañ koy woowe alxisaas dañ koy woowe tamit alxawat voilà te loolu yaxu alxuraan moo saxal àtte boobu bim naan wa katabna alayhim fiiha anna an-nafsa bin-nafs bi muy wax ak yahuud yi li nga xam ne moom bokkoon na ci loi yi leen suñu boroom defaloon te tamit sharia bi ñëw saxal ko këne ku faat bakkan te ko ñu faat la ak bim naan kutiba aleykumul qisaasu fil qatla bindal lañ leen doganal lañ leen faratal lañ leen nekk loo xam ne tëralin la bu yàlla teg seen kaw alxisaasu mooy ku faat nit ñu faat ko fil qatlaa ci wàllu rey rey te tey te nag xamuñ ne ci noonu nag ci la dundu gi doxe moo tax suñu boroom ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab walakum ñeel na leen te dingeen ci ngeen di amee fil qisaasi ci alqawat mooy ku faat nit tey ko ñu faat la ci noonu ngeen de ci la dund gi neexe ci li ngeen di mën a dunde yéen ñi bu dee am ngeen xel yéen ñi am xel loolu la ndax seetlul gaa yi nga xam ne ñooy les tueurs en série bu leen leeroon ne bu ñu reyee bu ñu faatee ñu faat leen kononte kon faat gi faat gi wàññeeku bu baax wala mu dakk waaw waaye bañ xamee ne du leen du leen daara du leen dikke daanaka lu metti vingt ans de réclusion avec xawma vingt-deux ans de sûreté xawma nees koy waxe ñoom maître ndeysaan sawaay ne fa di jaay la détenu ñu daal di koy revoir penam daal di koy alléger teel koo génne laata vingt-deux ans ya di mat waa am na yoo xam ne sax moom dañ la ciy tegal loo xam ne mooy yow bu fekk loolu moom am tëddoo ko du dem du jeex waaw waaye loolu lépp wàññiwul tueur en série yi dañoo gën a bari ci réew yi suñu boroom nag nee na walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab ndax kat lan mooy loolu ndax sinon anarchie day am xam nga boo gisee tuerie yu bari am mooy ñàkk am loi bii la ndax lan gaa yi nga xam ne dañ leen a faatal ñoom ñépp yemuñu ah ñenn ñi mën nañoo mën a bon muñ d'accord ne bon loi bi lii la wax on est des bu dee gaa yi on est des républicains garaawul duñ ko faat mais il faut que la justice passe mais am na ñoo xam ne ñoom. bés bu justice passé ñu gis ne ñii kii liñ ko teg dafa tuuti dañuy fexe fatwa ji te loolu xewoon na fi France <laughs> am na benn dossier bu siiw bu juriste yi xam daanaka lamdaa sax ñun lamdaa ci wàllu justice bu tubaab yi am na ay lamdaa lañ ci <laughs> man ngandum lamdaa ci ci loolu dinaa suivre daal ci info yeeg yooyu am na benn xew-xew bu siiw buñ fi yëkkati fan yee weer yee weesu muy l'affaire Grégory Grégory moom bañ koy faat man judduuma wala bu ma juddu est-ce que juddu woon naa côté année quatre-vingt yi la foog naa waaye dañ ko jiiñoon ba tëj ko bañ gisee ba ba juge bi nee du moom génn ko baay ji dafa baayu Grégory dafa dafa descendre waa ji rey pour te pourtant <laughs> parce que loolu la mooy fekk lii na ndax day jàpp ne mais non non non ça c'est injustice jàpp na ne kii war ay doom ana naka lañ koy tëj après ñu ñu neen du moom après génnewaat ko mu daal di faat waa ji am na ñoo xam ne ñoom boo génnoon vingt ans après ñu ngi la koy xaar ngir faat la. ci lii nag lislaam day fay xal yooyu noonu di nekk ci xolu nit ñi te gisoon nañ ci fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu saam dafa waxoon lu leer comme niñ ko gise woon ci discours yim defoon mu ne woon man qutila lahu qatil fa huwa xayri nadarayn imma an yuda wa imma yuqaat mu ne képp koo xam ne dañ laa faatal nit kooku am nga benn ci ñaari choix yi soit nga laaj ñu jox la indi ñu jox la indemnisation yi indemnité yi indemnisation yi muy addiya walla wa imma an yuqaad moo baa xawat imma an yuqaat wala mu nekk day laaj dañuy laaj ne ñun ñu faat ko comme ni mu faatu suñu mbokk lañu bëgg léegi kon ginnaaw bu ñu xamee lool parce que en fait boo seetloo charia affaire yi dafa am ay xikma xam nga fan yii yépp boo seetloo maa ngi lay tuddal maqaasidu charia mooy jubluwaayu objectifu sharia bi li nga xam ne bokk na ci li tax borom bi teg fi sharia bi indi li nga xam ne mooy yoonam wii lalu ci alquran wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam c'était bokk na ci protéger cinq mbir yoo xam ne hein juróomi mbir yoo xamante ne nii moom lañ naan al kulliyaatul xams yi nga xamante ne nii l'islam moom loolu raison la ci l'islam fu neenal benn ci yooy amee xamal ne fii moom l'islam newu fi wala gaa yi doxaluñ lañu war a doxal wala gaa yi doxaluñ li ñu war a doxal ah boo demee ci imaam ah, ah, ash-Shaatibi rahmatullah alayhi téereem bu am solo boobu ci bunt boobu moom moo ciy dab moo ciy daj dëpp gi ci affaire maqaasid yi ni mu ko traité sincèrement téere bu doy waar la bu ama am solo dama gëj xool sax waaye téere bu am solo la ci wàll woowu nga xam sages bi nekk ci loi yi l'islam teg al kulliyaatul xams yooyu nag juróom yooyu nga xam ne l'islam dafa ñëw ngir protéger leen am na ñu ci tuddoon te loolu boo seetloo min ladun sayyidina aadam alayhi salaatu wassalaam ilaa yawmina hada sharia yi mas a jaar ci kaw suuf yépp te muy benn kër benn néeg muy alislaam benn garab loon muy lislaam yonent yi woote yépp ci suufu garab googu di lislaam yii nii lañ doon sàmm waaw ndax ibaadatullah du mën a ne mat lu dul nga sàmm yi juróom yooyu bi ci njëkk mooy ak diin mooy diine ji waaw mooy diine ji al kulliyaatul xams buñ la ko laajoon <laughs> maa hiya al kulliyaatul xams mooy juróom yi ñuy bëgg a wax bi ci njëkk te gin ci am solo mooy ak diine moo tax moom mooy priorité mooy priorité ci lépp moo tax nit du marchander diineem parce que bu ko marchander marchander na loo xamante ni mooy li ëpp doole ci existence bi moom la jaay waaw te bu ko defee foo jaar mu rëccu moo tax sëñ bu mag bi doon wax radiyallahu anhu uxra ya fata man baa'a man baa'a nuuran bidduja fasayandam mu ne laa tashtari dunya bi uxra ya fata man baa'a nuuran bidduja fasayandamu ci kun kaatiman kun kaatiman lid durri wal bu'sa tanal qasdan wa ta'lul jiila yaa muta'allim laa tukthir ash-shakwa wa kun mutajallidan hatta tadhunna an-naasu annaka mun'im ndax fal ilmu laa yu'taa liman yakhsha tawa bal rabbunaa yow abdan sabuuran yun'im ba ni muy àggee laa tashtari dunya bi uxraa yaa fataa hé dëglu yow jeune bi laa tashtari bul jaay hë bul jënde di sa sa sa alaaxira bul jël àddina weccoo kook sa àllaaxira nan ngay loolu mooy lan loolu mooy lan mooy yow sa dund yëpp jàpp nga ne àddina kese la sóoraale woo yawmal qiyaam sóoraale woo ëllëg waaw waaw wa yawma turja'una ila Allah woo nga fàtte ko mel ni bokkul ci say soucis wa yawma turja'una ila Allah bés bi ngeen di dellu fa borom ba nga fàtte fàttelu ko amul dara yawmal qiyaam lu lu yàlla bëgg looy def jamais yow assuré woo say arrière say arrière yawmal sa yoon newu nga capitaliser lépp maximiser lépp ci lan ci dund gu jege gi nga xam ne mooy yow lu la lu la sa diine wax daa fekk kay say sa mbiru àddina yépp nga satisfaire ko ba pare nga doora ne nañ xool nag lan la diine ji wax déet kooku mooy ki jaay ki nga xam ne dafa jël allaaxiraam jaay ko weccoo ko jënd ko àddina addani a gu doye di diita suufe te ñàkk solo nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu fi bu bu amoon poids nga ñëw jaay ko àddina gu doye di ji nga xam ne du dara nga xam ne alayhi salaatu salaam kon nee bu fi bu doon pesé na dara fa yàlla lu toll ni laa fu yoo diise ne lu toll nii laa fu yoo àddina bii fa yàlla yéeféer bu fi naan kaasu ndox guuxub ndox yéeféer du ko fi naan nan ngay jënd loolu ak li nga xam ne mooy sa àddina sa àllaaxira kon diine hifdu diin mooy li ëpp doole loolu nag moo tax sharia daal di daganal li nga xam ne mooy jihaad ñu mën a défendre diine ji ci yéeféer yi nga xam ne nee nañu non seulement du ñu gëm mais l'islam bi du évoluer wala dañ koy fay gis na gis na ñun kenn du ñu jàngal loolu ñun ñu ne siira xam nañ nim demee fan la jóge maratibul jihad fan la jóge nan la demee ah l'islam danañ doon sonal biir Makka ba bunduxataal ko ba génne ko mu dem Medina waaye ñu fekk ko biir Medina ne ko biir yi tamit doo fi du fi doxe bu lu ñu fàtte Abu Jahlin Abu Jahlin da doon tëkk waa ko waa jullit ñi waaw dañ leen doon tëkku ba ni yàlla xawalee daganal nag ñu mën a protéger nangu seen alal yi ñu jëloon bada yi ñu jëloon nanguloon xura yi ba xare yi am kon suñu boroom li sharia dafa faratal teg jihaad ngir hifdu diin beneen bi nga xam ne sharia dafa ñëw ci kulliyaatul xam si ngir bëgg ko ngir défendre ko mooy an nafs mooy bakkan mooy bakkan looloo tax ngir défendre ko moo tax mu teg anna nafs bin nafs wa katabna alayhim fiiha anna nafs bin nafs ba pare mu ne kutiba alaykumul qisaasu fil qatla farataal nañ ci yéen qisaas ci ñi nga xam ne ñooy faat nit ñi ci tayef ci ñi nga xam ne ñeen faat ci tayef ngir pour lool buy am dina tax nit ñi balaa kenn faatati kenn diñ ko xalaataat te dina dissuasif dina tax gaa yi dootuñu ko teel a defati waaw hifzu hifzu nafs hifzu nafs beneen bi hifzul aqli mooy protéger protection li nga xam ne mooy xel xel xelu doomu aadama ndax badan yaram woo xam ne jasan boo xam ne amul xel daanaka day mel ni carcasse looloo tax ko kenn du ko toggu jëf moo tax al majnunu laysa bi mukallaf walaw balagha al arba'in moo tax ki nga xam ne moom amul xel dafa dox kooku nekkul li nga xam ne mooy mukallaf la du responsable même bu dee am na 40 ans même bu dee am na 40 ans parce que xel la amatul xel nag dafa nekk lu li nga xam ne mooy may nit ki waaw afala taqilun ndax du ngeen xalaat ñaatoon la alxuraan di wax lool walakinna akthara an-nas la yaqilun duñu xalaat kon dañoo jox xel li afala yatadabbaruuna alqur'ana am ala qulub am ala qulubin aqfaluha waa gaa yi ñoom afala yatadabbaruuna alqur'an ndax dañ dul settantal alqur'an bi wala boobu dafa nekk ci xol yoo xam ne dañ koo kaste am ay caabi yuñ fa yu ñu ko toje yu ñu ko toje tëj tëj yoo xam dañ leen a kaste voilà léegi nag ngir défendre xel moo tax mu tere muxaddiraat yeek alxumuur yi jëm ci li nga xam ne mooy sàngara yi gis keroog xaddu shaar yi bi gis nga yooyu ñu ci teg pen yooyu ngir défendre li nga xam ne ngir protéger xelu doomu aadama ndax naan boo naanee mbir mi day yàq sam xel dootoo nekkati doo xamati foo yenn yi dañuy muur xel mi waaw yenn yi dañuy màndil waa ji muy am bànneex bu kamee waaw ba pare nag du xamante fu mu ne ñenn ñi moom dinañu mooy bon yeeg héroïne yeeg yooyu yépp l'islam tere ko ndax lan hifzul aqli ñoomi ni yàmbaa ginz waaw yooyu yépp mu tere ko ngir défendre li nga xam ne wattu xelu doomu aadama hifzul aqli kon al aqlu mooy troisième beneen bi quatrième bi mooy almaal alal parce que alal nit buur yàlla moo ko te indi ci kaw suuf waaw ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur wéy leen ci biir suuf si dox leen ci ci ci ci ci yoon yi ma leen defal ci suuf ngeen lekk ci yi nga xam ne xéewal yi ma leen fi defal waaye nag lu mu mën a neex ak lu mu mën a naqari suuf si ngeen ne àddina bi ngeen ne xam leen ne wa ilayhi nushur te ci buur yàlla lañ leen di pang jëme ci ngeen di dellu fa lañ leen di dajale fa ngeen di dellu waaw mooy alal nit manu fee nekk saa dund buur dund nag moo tax l'islam daganal liggéey bu lew waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam ne li nga xam ne mooy li gën a lew li nit di le di mën a dunde mooy li nga xam ne min kasbi yadi wa inna nabiyallahi daawud alayhi salaatu wassalaam kaana yakulu min kasbi yadi la mu ne te yonente yàlla daawudu alayhi salaatu wassalaam da doon dunde di lekk li nga xam ne moom la doon fàggu di ko liggéey ci li nga xam ne mooy loxoom mooy alal looloo tax mu daldi xaraamal sàcc ngir préserver alal nit ñi ba ku sàcc lépp réunir mu ne dagg leen loxo bi ngir protection le bien des personnes waaw mu ngoog kon bi ci mujj nag hifzul irdi mooy moo tax xoola almal almal moo tax yeneen ci ma ne saab dañ ko wax waa ji dafa ñëw ne ko mais ngir protex protéger parce que gis nga kulliyaatu xamsa yi ñoom rek ay ay jataay jataay lañ waaye dañ koy tënk nii parce que ñu ngi ci ñu ngi war a gën a dugg ci xisaas xisaas bii dañ koy tënk ndax euh, euh, euh, tey laa bëgg mu jeex xisaas bi mu jeex bii di ñëw ñu gis tanzir waxaale tuuti ci diya yi waaw ci diya bu ko defee après ñu jàll ci yi ci des yeneen masaa'il yi ñu tuddoon ci jotaay bii weesu bi muy jeex insha allah euh, yonent mi aleyhi salaatu dañu ñëw nag benn waay dina ko mais euh, euh, gisoo bu bu benn waay doon ñëw di jël sama alal mu ne ko bu ko jox mu ne ko mais bu xeex ak man nag mu ne bu xeexeek yow nga xeex ak moom mu ne mais bu ma rayee nag mu ne ko bu la rayee nga dem nga shahid mu ne man ma ko rayee mu ne moom mu dem safara waaw moo tax nit ku ñu agressé mu yor alalam ki koy agressé mu bañ mu am kii ba waa ji jam ko mu faatu mu yóbbu alal bi moo kooku mina shuhada Allah yonent mi aleyhi salaatu wa salaam nee na kooku mina shuhada Allah man qaatala duuna irdihi aw duuna maalihi fa huwa shahiid Allah képp koo xam ne dafa xeex ngir protéger alalam kooku noonu wala réputation wam mooy alalam bokk alalam kooku noonu shahid la parce que alalam ju la lew nit la da koy jël mu ne bu ko jox waaw kon hifdhul mal bi ju mujj kon mooy hifdhul ard mooy sàmm li nga xam ne mooy deru nit ki réputation wam loolu moo tax mu jël ay yar ngi nga xam ne day tuumaal nit njaaloo mu ne nañ ko dóor samaaniina jalda ndax lan ngir defande la réputation de la des personnes ba looloo tax bu nit ñëwee ne diw mii dafa njaaloo ñu ne ko ana say preuve mu naan man nag man daal gis naa ko wala ay deux preuves la ñu jàpp leen ñoom ñépp fëgg leen quatre-vingts waaw parce que yàq der l'islam neewul ci yooyu mu ngo hifdul kon juróom yooyu yu am solo yooyu nag gis après ak lu ci tegu an nafs bakkan moo tax alxisas suñu borom teg ko ba pare nañu nag walakum fil xayaati falakum fil qisaasi xayaatun yaa albaab am ngeen ci li tubaab bi naan loi di talion xayaa mooy dund gi yaa ulil albaab yéen ñi am xel te seen saalu xel di nàcc waaw léegi nag dafa am nag ay charte yoo xam ne fokk ñu remplir ngir ñu ne nag ah àtteb qisaas loolu nag wax naa la du ci bakkan kese ah, du ci bakkan kese bu dee xisaas du ci bakkan kese mooy li nga def lu mel noonu lañuy def nga jël boppu jàmbur jël ko dóor ko ci mur yow ñu jël sa bopp nga dem devant yi juge mu ne nañ jël boppam dóor ko ci mur waaw nga jël jaasi cor loxo jàmbur ñu jël jaasi cor sa loxo nga dabbuus nit paaka ñu dabbu sulab Muusa waaw voilà moom Muusa mooy paaka ñu dabbu sulab waaw comme niñ ko ko dabbu loolu lépp xisaas la waaw léegi nag bu dee ci wàllu rey euh, parce que en général xisaas buñ koy wax xel yépp ci loolu lay dem mais wax naa la du moom kese léegi bu dee ci wàllu faat bakkan il faut mu remplir ay conditions yoo xam ne ci lañuy ñuy mën a jàppe waa ji ne ko nag ah yow moom teg la li nga def diw war na mooy il faut mu nekk que waa ji fàtt waa ji da koo tey waaw mooy da koo fàtt tey ko mooy un meurtre avec préméditation mooy meurtre avec préméditation foog mu doon loolu mooy qatlul amdi tey goo xam faat goo xam ne yaa ko tey comme waa ju jël benn paaka fekk waa ji mu mu dabbuus ko ko ci xol kooku moom bu faatoo kenn xam ne waa dafa juum déedéet ndax xam na ne paaka day faat mu jël ko xool ci xol bi daal di ko fay implanter sa waay jëmbatal ku ko foofu mooy kii rey la ku jubloon mu jëlu mëq doom daldi koy sox sox waa ji sox ko ko sox xam nga sox <laughs> mëq doom foog naa xam ngeen bundu xiya yooyu nga dal koy jël tëy sox ko waa ji dóor ko ko ci ci ci nuque bi kooku moom manuñu ne waaye sawaay dafa kooku moo ko teg waaw nga jëlub jaasi taxaw xaar ko fenn ba mu romb nga rimb ko ko ci ci ci ci ci ci doq gi mu faatu kooku yaa ko tey kon il faut pour xisaas am bokk na ci condition yi bu dee ci wàllu faat mu nekk waa yi moom meurtre avec préméditation la moo ko tey moo rey waa ji ci tayeef te lool niñ koy xame mooy loo xamante ne ñépp xam nañ ne day faat waa ji moom la utiliser parce que ku jëlu kalachnikov taxaw buntu kër jàmbur mu wàcce nga ne ko ratatatatatatatat dal di koy descendre dal di koy koy koy ba ci kawam bay bay ko bal yi ci kawam saway kooku mënoo kii nii tay ko parce que loolu ci aada ku ñu ko rib ku ñu ko fetal daa fekk nañ ko kuñ bëggoon a faat la waaw nga bàyyi ko ba muy nelawit nga jëlu kuur gu diis gu weñ bàyyi ko ba mu tëdd nga jël ko fëgg ko ci bopp bi mu faatu kooku yaa ko tay parce que loolu xaaliban kooku day faat kon première condition mooy il faut mu nekk que ne loo waa ji dafa def meurtre avec préméditation léegi nag loolu mooy côté waa ji faat mais itam il faut waajooju faat il faut mu nekk koo xam ne mukallaf la te mu nekk koo xam ne ku ràññee la parce que bu dul ku ràññee xam nga ay États-Unis yooyu des fois nga dégg fa yenn affaire yu yu doy waar ab xale boo xam ne arme yi bàyyam yor ci kër gi la doon fowe ba daal di ciy faat kenn ci membre de famille yoon wala boo mu jël ko di ci fo am ku am ku mu faat uh, kooku par exemple xale boobu noonu kenn du ne ah boo ko tey da doon fo di kii di essayer da doon fo xale la mais kooku nekkul mukallaf ràññeewul duñ ne moo ko tay ngir rey waa ji déedéet déedéet loolu moom boroom xam-xam yépp ci d'accord que ni loolu moom kenn du def kooku dara kenn du ñëw nekk kii nag kon nañ ko jàpp faat ko mooy waa ji nga xam ne dafa dof rek moo tax léeg-léeg ab dof faat la moom mooy ah xanaa yi nga defoon lu baax mais de jeex na de kub dof faat muy dëgg dëgg dof bu ñépp xam ah loolu it kenn du ko def dara waaw léegi nag mu am benn affaire mais côté dox mooy xel mu yëkkatiku eh, am nga façon dox boo foxoon ki nga xam ne dañ naan waa ji day day day kii quoi mbir yi da koy dikkal léeg-léeg mu vraiment day kan na su dëgg léeg-léeg nag muy wax waxu nit dañ naan bu dee jamono ji mi nga xam ne ci lay nite la bu boobaa dañ koy faat bu dee nag jamono ji nga xam ne ci la ko ndof ji dikkal bu boobaa kenn du ko faat léegi nag am na leneen mooy koo xam ne dafa màndi waa joo xam ne dafa dem ci baar bi màndi xuloo fa kenn mer jam ko paaka ah waa ji faatu kooku nuñ koy def kooku moom foo jaar ñu teg ko pen bi parce que li yëgatim xelam même bu dee tey même bu dee ne xel mi demoon na mooy moo ko tey parce que moo ñëw taati xaraam la def dafa dikkal yi nga xam ne dafa xaraam moom la ñëw naan ko ba tax xel mi muuru mu daal di ciy def benn forfait kooku bu boobaa loolu kenn dug ko jéggal waaw waaye nag bu nekkee ne li ko màndiloo moom du lu mu tey wala loo xam ne en général doon loon màndilaati mun naan ko màndi loolu bokkul mais bu dee loo xam ne dañ koo xaramal mu tey ko naan ko faat nit bu boobaa dañ koy faat bu yeneen condition yépp réunir kon beneen bàngook mooy ginnaaw mukallaf mooy ginnaaw rey waa ji tey ko mooy mu nekk mukallaf ah, léegi beneen bi nga xam ne beneen chart ah mooy ki nga xam ne moom lañ faat mu bañ a nekk koo xam ne ki ñu faat mu bañ a nekk koo xam ne xar bii la walla koo xam ne sharia moo ko reylu walla koo xam ne dafa murtad loolu mooy lan ci gàttal mooy beneen condition bi mooy waa ji ki ñu faat bañ a nekk koo xamante ne nii deretam ñoŋul mooy nekkul ku ñu ñoŋal deretam ku sharia ñoŋal deretam xam nga waa yi nga xam ne xar bii la wax gisoon nañ façon yéeféer yi mushrikoon ki kaafiroon bii mooy ki nga xam ne en état de guerre lañ nekk jullit ñi kooku moom bu ko jullit rayee mënuñ ñe ko kaay ñu ray la parce déedéet parce que état de guerre lañ ne mu ngi mel ni exemple bu kii benn jullit bu ne woon Medina daal di woon faat benn Quraysh jamono yi nekkee temps temps de guerre kenn du ko ne ñu faat la parce que waa Quraysh kuffaaru Quraysh kaafiru Quraysh bi nga faat déedéet voilà mais bokkul ak ñi nga xam nag dañoo amee accord par exemple jamono ji ñu amee accord ak waa Quraysh boobu boo fa faatee kook mënoo faat ab jullit di faatu yéefar loolu du mën a nekk. waaw kon mooy il faut waa ji ñu faat mu bañ a nekk koo xam ne deretam ñoŋul comme koo xam ne kon xar bii la wala mu nekk koo xam ne boroom xam-xam yi dañ naan koo xam ne euh, njaalookat la boo xam ne dafa njaaloota te fekk mooy xam ne bi ñuy gis njaaloo ne euh, ñaari façon yar moo ci am bu dee koo xam ne moom masula sëy du tout téeméeri yar wa taghribu am ak exil un an exil boobu nag waxoon nañ la mooy dugal ku kasu ci li gën a dëgër insha allah ci waxu boroom xam-xam yi un an léegi euh, mu des beneen bi mooy ki nga xam ne dafa nekk cib sëy wala mas naa sëy une fois ci dundam même bu dee ne ba mu sëyee toog na cinquante ans ginnaaw ba mu tasee ca sëyam ba door a njaaloo kooku dañ koy dóori xeer ba mu faatu bu dee ku mel noonu la waa ji faat mooy waa ji duñu ko rey ndax yii nii mooy ray gi même bu dee ne du juge bi na ko faat ko mooy suba da am mooy ne moom mën na ja mënoon na foog ne comme que waa yaru sharia wala jaasi sharia rey na ko rek mu dem rey ko looloo tax bu boobaa même loolu kenn du ko ci faat mais nag dinañ ko yëgal ne juge bi dina ko ci yëgal ko ngir tamit teg ko yenn yar ko bur wan ko ne déet mbir yi lu demee noonu parce que dëkk dafa am dëkk bi sharia daf ko tëral. mais nii lay demee juge bee joxe ndigal ne diw ñii ñooy faat kii manul ku nekk rek tëb di faat noonu mais nag kenn du ko ci faat parce que faat na koo xam ne woo dañ ko waroon a faat mooy juge bi da ko waroon a faat wala mooy ki murtad tamit moom mu jàpp ne ndeke ko murtad rek dañ loo war a faat mu faat ko yii nag waxuñ ne nag léegi gaa yi ay ku fi murtad rek na ku nekk ku mën a ku mën a dajeeg moom faatal déedéet yow tanzir la ñuy def waa jooju. waaw ta'zir kenn du ko ne kaay joxe diya tamit kenn du ko joxe diya non seulement duñ ko faat kenn du ko ne kaay joxe diya mais dañ koy yar waaw dañ koy yar xamal ko ne nag dëkk bi dafa am loi sinon anarchie lay doon ndax bu boobaa ku ne mën naa tuumaal ku mu neex ku ko neex ne diw dafa murtad ñëw faat ko ñu wax wala mu faat ku mu faat ñu laaj ko mu ne parce dafa murtad kan moo koy vérifier déedéet kon mooy condition waa ji nga xam ne moom lañ faat mooy il faut mu bañ a nekk koo xam ne deretam ñoŋut waaw deretam protège l'islam protégé wu ko waaw ah. am na beneen condition boo xam ne boroom xam-xam yu bari lool dañ dañ ne ci la mooy ki faat bañ a nekk baayu ki mu faat ki faat bañ a nekk baayu comme baay ju rey doomam voilà ñu ne bu bañ a nekk lool ndax bu dee baay la walla maam ju faat doomam walla sëtam bu boobaa du ko faat parce que moom mooy cosaan bi ndax du ñu fi dindi cosaan parce que branche bi lañu di fi jële loolu tamit ab règle la loolu ab règle la <laughs> comme que mooy mooy <laughs> du ñu fi jële cosaan parce que branche bi lañu ñu inquiété moom lañu fi jële duñ fi jële cosaan bi ndax branche bi voilà ndax loolu la du ñu fi jële racine bi parce que branche bi la loolu nag boroom xam-xam yu bari loolu lañu wax boroom xam-xam yu bari ndax moom comme que mooy cosaanu dunduk doom ji ah kon mooy doom ji warula tax warula nekk sabab bi tax ñu war ko fee jille di di di nii ah lool la moo tax boroom xam-xam yi ëpp comme ñoom imaam Abu Hanifa te tamit ak imaam Shaafi'i ñoom imaam Ahmad rahmatullah alayhim ñu jàpp ne lii moom nii lay deme këne bokk na ci yi tax mawaani yi nga xam ne day tax day xañ day tax duñu teg waa ji faat même moo ko toll mooy bu waa bañ a nekk bàyyi ki mu faat waaw. ndax dañ ne mooy ndax ndax Seydina Omar radiyallahu anhu moo ne wa fekk dafa am benn waay boo xam ne <laughs> bon ci gàttal quoi parce que affaire bi dafa léegi suñu eh, eh, eh, waa ji dafa rey doom ji léegi kii ñëw ñëw di ko Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ko yow yaa aduwwa nafsi anta alladhi qatalta nag <laughs> Seydina Omar ne ko noonu sa bopp bi yow yaa faat sa doom mu ne ko gis nga bu ma déggul woon ne bu ma masula dégg bu doon ne dégguma woon yonent mi aleyhi salaatu salaam ne laa yuqaadul abu bibni la qataltu halumma diyata waaw Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko wat naa ci yàlla ne ko yow noot yow noonu boppam bi yow yaa faat sa doom budul woon ne dégg naa yonent ma lay saar saam ne kenn du faat baay ndax doom ji kenn duñu faat baay ndax doom ji budul woon loolu mooy waaye budul woon loolu ma dégg yonent ma lay saar saam wax man Seydina Omar faat naa moo tax moo tax loolu la voilà léegi am na beneen condition ba léegi pour xisaas mën a am pour xisaas mën a am am na beneen boo xam ne tamit boo condition la charte la ngir ñu mën a teg waa ji ne kii moom xisaas ci wàllu faat dañ ko koy teg dafa faat tay ko dañ koy faat moom it en mooy loolu mooy àtt bi ndax ab dina am yoo xam ne yeneen yoo xam ne day tax mbir mi duñu ko ko teg mooy eh, ki ñu faat ba léegi ci ku ñu faat mu bañ a nekku bu yéeféer lii mooy di gën dëgër ndax gisoon nañ ko ci sul ci ci ci Fathu Makka bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laa yuqtalu muslimun bi wala mu'minun bi kaafir kenn du faat <coughs> kenn du faat ab jullit ay aji ngëm yàlla parce que bi yéeféer la faat waaw kenn du du faat ab jullit parce ab yéeféer la faat waaw te loolu gisoon nañ ko ci fatxu Makka waxoon na ko moom alayhi salaatu wasalaam ci discours yi ñu gisoon loolu nag mooy waxu waa jamaahir kanta imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne non non non hein am na benn façon yéeféer daal moom lañ d'accord hein këne kooku moom bu ko jullit faatee du ñu faat jullit bi ndax moom mooy alxar bi ki ñoxoon sànk yéeféer bi nga xam ne état de guerre lañ nekk jullit ñi kooku noonu bu ko jullit faatee kenn du ne jullit bi kaay ñu faat la parce que da ngaa faatu yéeféer waaye à part kooku beneen yéeféer bu mu rey comme azim mi yéeféer bi nga xam ne moom ci réewum jullit mi la dëkk am citoyenneté ñu ne kooku moom bu dee ne ab jullit da ko faat kooku dañ koy faat loolu ñu ne laa yuqtalu muslimun bi kaafir wala mu'minun bi kaafir bi alayhi salaatu wassalaam wax lool mooy kaafir bi nga xam ne xar bii lañ ci jublu mais loolu dangay gis ne loolu ta'wil boobu day sori waaw waaw déedéet mbir mi mooy dafa nekk loo xam ne am la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax na li wax dafa leer que ça soit zimmi laak zu laak koo xamante ni mu'taman laak ñoom ñépp ci yem ak xar bi jullit bu ko faatee du ñu faat jullit bi ndax loolu waaye dañ koy ta'zir dañ koy yar imaam day xool daan yi rëpp dëppoo moom xam boo xam ne nag du àgg ci li nga xam ne mooy rey ñu daal di koy teg loolu mooy li gën a dëgër léegi am na loolu benn façon benn côté la ci wàllu li nga xam ne mooy il faut ñu nekk liñ naan ay nawle parce que jullit yéefër manu nekk nawleem jullit jullit bokk jullitam mooy nawleem mu am beneen affaire mooy waaye ji ñu faat mu bañ a nekkub jàmm waaw eh, fii itam c'est pareil rek <laughs> mooy waa jumhur ñoo wax loolu buñ ne waa jumhur fii mooy maaliki ya yeeg shaafi'i ya yeeg xanaabilay rahmatullahi ala aljamii <coughs> ñoom ñoo wax loolu kanta ngiiru imam abu xanifa rahmatullahi alayhi ñu ne don jaam de bépp jullit boo xam ne ab libre la bu faatub jaam dañ lay faat waaw ndax li nga xam ne mooy almuslimuuna mooy xadiis bi nekk ci musnadu imaamu ahmad na ko noon taalibeem bi imaam abu daawud ak imaam an-nasaa'i rahmatullah alayhim daal koy solo mooy xadiis seydina ali mu yëkkati ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne al yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne al muslimuuna tatakaafa dimaa'uhum loolu gisoon nañ xadiis bi wahum yadun ala man siwaahum wa yasaa bi dimmatihim adnaahum allaa yuqtalu mu'minun bi kaafir wala du ahdin fi ahdihi mu ne almuslimuuna jullit ñi ñoom ñépp tatakaafa u dimaa'uhum seen seen benn la ñu yem waaw wahum te ñoom yadun dañuy nekk benn loxo benn puissance benn bennoo alaaman si ci seen kaw noon yi ñi nga xam ne du ñuy jullit seen kàddu day nekk benn seen doole day nekk benn ci kaw noon yi waaw ba ne xadis biy jeexe xanafi ah, ah, ah, yi rahmatullah dañ ne lii mooy wan ne comme que jaam bi maadaama jullit la ma ne ku ko fi faat sa dañ lay faat waaw mais dañ naan leen Euh, affaire bi dese na amaana li waa jumhur wax moo li gën a dëgër waaw waaw ndax ah, euh, gis nga ab jaam ci attey sharia bi gis nga niñ naan ab jaam bu bu bu njaaloowee bu njaaloowee moom ab jaam kenn du ko dóor téeméeri yaraa boo xam ne célibataire la moom tout le temps xaaju peine bi ñuy teg ku libre moom lañ koy teg mooy cinquante yar lañ koy dóor moom kenn du ko dóor cent waaw ndax alxuraan moo ne alxurru bil xurr wal abdu bil abd alxurru bil xurr ku libre ku libre cig ak ku libre wala abdu jaam bil abdi cib jaam mooy koo xam ku ab jaam ab mooy mooy ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo bokk ay kii ñoo ñoom ñooy fala takaaf taf takaafu am fala ak tolloole am voilà ndax ah parce que en fait jaam bi moo tax jaam ak tey jaam ak tey jaam de non loolu moom du ñu ci mës a dugg quoi parce que ah ak jaam parce que moo ak tey jaam. Hmm. bés buñ ci parce que moom en général daal boo gisee même ay muuru nii moom dañ ko ko woyofaral jàmbu jigéen bokk la ki nga xam ne dafa dafa libre non non bi ni muy muuroo jaam bi du muuroo noonu mooy moom dafay xaw dina am genre benn euh, laisser-aller bu xaw a ndaw bu am ci ay mbirum ba looloo tax comme que nag yemuñu kon parce que jaam bi alal la moom ki ko moom moom dañ koo moom. alors que ki libre mooy moom dafa nekk koo xam ne ku libre la mooy ñaar ñooñu mënuñu leen a boole ne kii ray na kii rey na kii kon dañ koy ray ci kaw loolu voilà. léegi am na beneen léegi nga ne ma mais eh, eh, <coughs> mais man amoon naa benn laaj. parce que temps yi bi ñuy doon nga fi tudd bay wax benn affaire boo xam ne maa ngi koy fàttaliku naa ko léegi nii. mooy mais nit koo xamante ne ni dañ koo forcer nag. li ñuy affaire sàcc waa juñ forcer ngir mu sàcc. gaa yi bi biñ ko forcer mooy exemple bañ joxoon waaj duggoon kër jàmbur bàyyi ba waaj génn ñu ne ko duggal 15 minutes lañ la may gis nga boo fi génnaatul kii. dinañ la descendre sawaay dugg jël yim jël génn rek fekke alerté nañ flics yi police yi ñëw jàpp waxoon nañ kooku ñu dagg loxoom parce que dañ koo forcer waxoon nañ bu dee côté faat la bokkul waaw nga ne waaw kay léegi kon nit ki kon yéen waa léegi ku ñu forcer nag ku ñu forcer nag comme benn waay ñu jox ko ne ko jëlal douze coups yi jëmale ko douze coups ci bopp ne ko téyel douze coups yi mu téye duus coups yi ba mëq doom gi ne ko sox ko waa ji ci bopp walla yow ñu soxla yi ci bopp waaw waxoon nañ la boobu gis nga waa ji bu ñëwee naan day faat ji ba faat waa ji moom dañu koy fat moom mooy buñ defal lool après ñu faat waa ji gaa yi ko kii woon forcé woon daw ñu ñëw jàpp ko moom dañ koy faat ba pare jàpp ñoom tamit bu ñu leen jàppee faat leen ñoom tamit parce que bakkanam dafa gënu la cher bakkanu ki ci def loolu mooy li gën a dëgër te mooy waxu jumhur wuuteeg wuuteeg li nga xamante ne nii mooy euh, waxu imaam Abu Hanifa an-Nu'man euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda voilà ak benn wax buñ jële ci imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi que ne ku ñu forcer kenn du ko faat ku ñu forcer mu faat nit kenn du ko faat mais dañ koy faat parce que bakkanam gënu pur bakkanu ki ci des waaw waaw kooku am na choix mooy mu bañ koo rek ñu faat ko moom léegi lan moo tax mu bëgg ngir mucc moom na faat bakkan ngir mën a mucc mel ni bakkanu moom ab xottu la déedéet bu boobaa moom itam dañ koy teg mbir mi daal di koy faat ni nga xamante ne nii noonu la faate waa ji même bu dee ne dañu ko forcer voilà kon nag loolu kon daal bu yii nii nekkee ne mat na mu des beneen charte boo xam ne nag bu ama ama ama ama am solo la mooy mbokki waa ju ñu faat ñépp buñ nee mbokkam nag nekkuñ ku mu sant Jóob cousin wam yeeg yooyu yépp non déedéet mooy ñi nga xam ne ñoo ko mën a doon nag ak mbokkam yi ñu ne ñoom euh, ñu ne ñun d'accord duñu ko baal voilà mooy bi yépp remplir ci waa ji kene yii yépp mooy moom moo fàtte tey ko waaw bu faatu njuum de moo ko tey te ki mu faat du doomam ainsi de suite ak yooyu charte yi ñu la wax yépp après nag mu am bii nag mooy bii moom mooy ci maani yi la bokk mooy mu nekk gaa yépp ne ñu ko war a doon ne ñun moom baaluñu ko il faut ñu sàkku deretu seen mbokk mi ñu faat ñu ne ñun moom dañoo bëgg ñu faat comme ni mu faatu suñu mbokk voilà bu boobaa nag mooy lépp nag réussir na nag parce que ñoom li yonent bi alei saatu salaam waxoon ne ñoom dañu nekkoon bi xayri nadarayni waaw man qutila lahu qatil fali waliyihi ah xayru nazarayn imma an yuuda wa imma an yuqaat suwaa ñu laaj ne diya lañuy laaj walla ñu ne nag ñi mu faata suñu mbokk lañ bëgg ko faat ñu faate ko noonu léegi nag ñoom ñépp buñ nee nañu ko faat jeex na dañu koy faat waa ji mu jeex comme ni mu faati ñële léegi nag il suffit kenn ne kenn ne non <coughs> hein non non soit ñoom ñu ne baal nañ ko wala kenn ci ñoom ne baal nañ ko bu kenn nee baal nañ ko mooy jeex na kenn dootu ko fat parce que loolu àq yépp parce que lii kenn manu koo manu ko set manu koo diviser manuñ ne comme que ñenn ñi wala kenn ki nee na moom ba euh, baale na nañ ko jox diya ñeneen ñi ne moom nañ ko faat ñu faat ko déedéet loolu man da nekk waaw bu kenn ne baale naa jeex nañu ci des ñépp amuñu choix ñoom lan lañuy ñuy jël mooy li nga xamante ne diya moo fa des waaw waaw ah, <laughs> léegi ñeneen ñi mer nañoo non non non non on n'est pas d'accord que vous n'êtes que vous êtes d'accord alhamdulilah ou que vous n'êtes pas d'accord c'est du pareil au même mooy ne mbir mi kenn du ko faat parce que am na ci yéen ko jéggale léegi nag bu loolu mooy kon diya la ñuy jo la jël mooy indemnisation waaw loolu la léegi am na tamit leneen loo xam ne tamit day tax waa ji mënuñu koo faat mooy ñu dem bi lépp matee ba gaa yi ne tamit condition yëpp mat mbokki waa ji ñu faat ne moom da moom dañoo naw dañoo bëgg ñu faat ko mooy ñu fayu waa bi ñu ko dencee yóbbu ko entre temps ngir mu bañ a daw tëjagul tëjadi ba kera juge de kii bi bi application des peines wax ñu appliquer pen bi kii bi xisaas gi ci kawam waa ji faatu en prison wala bu xaru <laughs> ah loolu moom jeex na moom <laughs> kenn du ne au suivant nañ seet ñi ko war a donn ah léegi nañ indi kenn ñu faat ko ah indi leen ñu faat ko <laughs> mooy loolu du mën a nekk déedéet loolu du mën a nekk lu boobaa léegi nag mu des diya bi kat noo koy joxe ñaan li gën a dëgër nag bu boobaa dañ naan mbokkam yi comme ni mu newee ngir euh, euh, mazhab ci Shafi'i ak xanaa yi que ne mbokkam yi euh, non lim bàyyi bokk bala ñuy miraas ci lool dañu koy génne ngir daldi indemniser ñi nga xam ne ñooy mbokki waa ji mu faat waaw lool léegi kon loolu tamit day tax nag mbir yi daldi deñ léegi buñ lii côté ci gàttal côté faata ngoog mais nag buñ koy faat buñ ñëwee ba war koo faat lool il faut imam bi mooy joxe ndigal le juge léegi ak ka ko fa toogal wala imam beeg ñooñu mooñ na imam bi mooy le le ki jiite wala juge bi ko toogal wala ki nga xam ne mooy le juge date bi nga xam ne mooy appliquer pen yi il faut ñu fekk mbir yi voilà léegi nag gaa am nañu ne daal mbir yi nag buñ koy def waa ji moom jaasi doy na waaw ñoom jaasi daal baax na ci am ñu ne déet dañuy jël lu mel ni li nga xam ne nam ko faate woon bu doon ne ab bal la ko fëggoon bal lañ koy dóor waaw te loolu mooy waxu waa jumhur mooy ni mu ko faate woon lañ koy faat ba mu des mu nekk ba mu des mooy bu dee da koo jam waa ji faatu noonu lañ koy def ndax qisas waaye ba mu des nag mu nekk loo xam ne façon faat boo xam ne charia da koo da koo tere par exemple bu dee ne waa ji ni mu ko faate da ko da koo taal kenn du ko ne ñu taal la déedéet mu am na ñeneen ñu ne non lii yépp daal jaasi rek doy na ci waaw moom daal jaasi doy na lépp loo xam ne daal moo xam guillotine la ak lu ñu mën a def ngir bopp bi dal yi nële rek doy na voilà léegi nag euh, mu am benn loo xamante ni ab laaj la mooy kon ginnaaw lii ci gàttal mooy li jëm ci wàllu ah faat yeneen yi tamit yeneen yi comme waa joo xam dafa jam nit mais waa ji faatuwul moom it waa bu neexee mooy ndax lan nooy dañ koy jàpp moom it jam ko waaw ndax wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi bu gaa yi ne dañuy fayu waa ji de day fayu mooy ki nga xam ne moom jotu la faatu waajee toj waa waaje dañuy toj bëtam waaw comme xadis boobu nekk ci Sahihayni waa ji juif waa ji benn xale la woon voilà benn xale boo xam ne bu jigéen la woon benn yahud moo jëloon bopp bi daal di koy daal di koy tanc jël ñaari xeer tanc ko ci diggante ñaari xeer yu nekk la jël dugal ci bopp bi rës ba xale bi jigéen bi jullit la woon mujj fa faatu bi laata muy faatu ñu laaj ko ne ko kan moo la def nii kan moo la def lii fekk mu nekkoon wa di waaju sukuraat ñu ne ko mbaadu diw la mu mu mu def boppam ne waaw ñu indi waa ji laaj ko mu ne waaw moom la yonent bi alayhi salaatu digle nañ jël boppam fekk ñaari mur yu yukki diggante ñaari xeer ñu daal ko ci rokkos noonu comme ni mu rokkose bopp waa ji kon mooy yeneen yi tamit c'est comme ça mooy ni mu ko defee lañ la koy defe waaw. te hadis boobu mu ngi ci saxiixay ni mu ngi saxiix imaamul Buxaari ak saxiixu imaam Muslim kon ci gàttal lii mooy xisaas léegi nag mais nit ki mën naa baale bu boobaa nit mën naa ñëw ñu dagg loxoom neexee mu ne man damay damay exiger ñu dagg loxo waa ji ni ma dagg sama loxo ni mu toj sama bët waaye bu jéggalee loolu nag moo gën moo tax mu ne wa in fa'aqibu bi misli ma wala in sabartum la huwa xayrun lis-sabirin fasbir wa ma sabruka illa billah mooy bu ngeen mu ne nag kon buñ leen tooñee bugal leen ci yu mel nii tooñ leen tooñ gu mel nii bu ngeen ñëwee bay fayu nag ah fayu leen lu lu mel ni li leen def waaye wala in sabartum bu ngeen muñee nag mooy te jéggale nag te yàlla tax la huwa xayrun lis-saabiriin moo gën ñi nga xam ne ngir way way muñkat yi voilà kon loolu mooy li nga xam ne moo gën bu dee waa ji faatul même bu faatoo yi jéggale tout le moo gën waaw même ku ñu faatal mbokkam mu ne man garaawul di yëdd na